kon nag mu ngi noon al imaamu al-Haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu teg ci hadith numéro 460 mu ne wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ad-dunyaa sijnul mu'mini wa jannatul kaafir rawaahu muslimun rahimahullahu ta'ala kon al imaamul haafiz an-Nawawi mu teg ci xadis bii de xadis numéro quatre cent soixante soixante dix non soixante dix ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk mu ne wa anhu xadis bii mu ngi koy jëlee ba léegi ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala wax na rasulullahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ad-dunya sijnul mu'min nee na addina de sijnul mu'min mooy kaso <laughs> mooy prison wu al mu'min way ngëm yàlla ji wal jannatu kanta hal jana ah non wa jannatul kaafiri wa jannatul kaafiri àddina mooy prison wu wéy ngëm yàlla bi may de ajjana yéefir bi mu ne xadis bi rawahu soloo na ko muslim al imamu muslim rahimahullah taala léegi laaj bi mooy est-ce que moom donga ko solo ñu la la déedéet sëriñam di al imamu ahmad rahmatullah alayhi daal na koy solo ak al imamu abu isa at-tirmidhi ak al imamu ibn maaja rahmatullahi alayhi al imamu muslim mu ngi ko indi ci kitaabu zuhdi war-raqaa'iq mu ne haddasanaa Qutaybatu bnu Sa'iid al-imaam Abul Husayn rahimahullah mu ne haddasanaa nettali nañu Qutaybatu bnu Sa'iid du Qutaybatu bnu Sa'iid ibnu Jamiil ibnu Tariif ibnu Abdillah as-Saqafiyyu mawlaahum Abu Rajaa al-Balkhiyyu Abu Rajaa rahimahullahu ta'aalaa qaala mu ne haddasanaa Abdul Aziz mu ne ku ñu nettali mu ne ya'nii ad-Daraawardi al-imaam al-Muslim mu ne Abdul Aziz kii Qutayba ibnu Sa'id dane nettali nañu eh, seen sëriñ de Abdul Aziz imam Muslim ne mooy kim ci jublu mooy ad-Darawardi de mooy Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Ubayd ibn Abi Ubayd Abu Muhammad al-Madani ah mbokk ci eh, eh, ñu nekkoon nekkoon al imamu <coughs> Malik ibn Anas rahmatullah alayhi an al-Ala moo ko jële ci al-Ala di al-Ala ibn Abdurrahman ibn Yaqub al-Huraqi Abu Shibl rahimahullah al-Madani rahimahullahu ta'ala nabi muy al-Ala ah, mu jëla ko ci baayam muy Abdurrahman Abdurrahman ibn Yaqub al-Juhani al-Madani rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayrata radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ad-dunya siجnul mu'min wa jannatul kafir voilà nii la ko al-imam Muslim indi kon rahimahullahu ta'ala kon hadis baa ngi nii ad-dunya kon yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne ad-dunya gis nga àddina si sijnul mu'mini wa jannatul kaafir léegi lan mooy suñu lëkkaale ak bunt bi ñu ne la lëkkaale ak bunt bi lenn la mooy al imaamu al xaafidu an bi muy saraal yi mu ne <laughs> ad bi loolu maanaam mooy lan. anna kullu anna kulla mu'minin masjunun mamnu'un fi dunya min ash-shahawati al-muharrama wal-makruha mukallafun bi fi'li ta'ati ash-shaqqa fa idha mata istaraha min hadha wa inqalaba ila ma a'adda Allahu ta'ala lahu min an-na'im ad-da'im war-raha al-khalisa min an-nuqsan wa amma al-kafiru fa innama lahu min dhalika ma hasala fi dunya ma qat ma qillatihi wa takdirihi bil munga bil mungisat fa ida mata sara ila al adab ad da'im wa shaqa al abad voilà ah mooy lëkkaale bi mooy eh, bala ñu wax li imaamu Nawawi wax ak suñu bunt bi di wax ci ngëneelu eh, eh, dëddu àddina mooy nekk jullit bi àddina bi fii prison la pour moom loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax sijnul mu'min sijnul mu'min mooy prison wu way ngëm yàlla bi waaw sijnul mu'min prison la ngir moom te prison dina neex <laughs> ah. ah en général du neex mais nag am na prison yu neex waaw am na prison yoo xam ne moom neex na ah. gaa yi dañ fay dugg sax gën a xoggale ko ah <laughs> am nga ne moom c'est pas prison ak wu Afrique xanaa prison ministre yi <laughs> utal leen salle de sport ak ak ak homme de kii ñuy kii di di di di di di di di di jàpp forme ah buñ nee ñi ñu xëccal leenu médecin waaw ah, ñooñu moom seen prison war naa mën a neex waaye moom ba peuple bi moom fu safa saf lañ leen di dugal boo xam ne boo boo nooyee bopp sax boo fa génnee nii da ngay am ay ay problème psychiatrique waaw problème yu xel ngay am ndax seeni gées ñoo yées voilà waaw léegi kon mooy kon yow jullit bi kon prison prison loo fa loo fa soxla mooy loo xam ne moo la fay téye ba keroog ngay génn te yàgg yaakaar nga ne doo fa yàgg kon nag mooy addina bi yow ah, yow euh, jullit bi xamal ne ci prison nga nekk yow soxla na soxlaalal rek na la soxlaal li nga xamante ni moom mooy tax sax nekk fii jag ba nga mën a jaamu sa borom waaw ndax xam nga ne arraxilu wallahi qad iqtarab mooy toxoo fi dem feneen ba nga xam ne mooy sax loolu lu jege la de même bu dee quinze ans am na la leer na jege na waaw kon nag léegi ñu ñëw ci al imam an-Nawawi rahimahullah doon wax li al imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala doon wax al imam an-Nawawi kon da wax ne loolu mooy këne anna kullu mu'min këne way ngëm yàlla bu nekk dañ koo tëj tere ko ci àddina ci ay bànneex yu mooy bànneex yi nga xam ne dañoo xaram ak yi nga xam ne dañ koo sib dañ ko cee aay mooy bakkanam dañ ne ko ah bu ko jege de waaw waaw waaw fii mu ne am xaalis bu daganul ni mu yombe ci ñenn ñi mu ne sa borom ne la déet bu ko jege de waaw xam nga kon mooy yow tëj nañ la ci lool waaw tëj nañ la ci côté boobu ne la yow loolu bu ko def waaw fii mu ne bëgg a lekk rek lekk ci loo xamante ne tax dagan naam daganul sama yoon new ci nu ma ko amee wala léeg-léeg nga dugg ci yenn magasin yoo xam ne la fa nekk xalaal boo gën a cher la nekkul xalaal gën a yomb par exemple loolu ñu tere lañ ne la ah lu mu ma gën a yomb nag même ay deux centimes la ko gën a cher di nañ ko ci teg nag ngir am lu dagan waaw ngir am lekk xalaal waaw léegi loolu xam nga loolu mooy tëj nañ la ci ngay lekk yële waaw gars yi naan la mooy lu poox c'est bon ah. ñu ne la maye du dëgg c'est pas bon wala bu dee dañ ne neex nañ waa ji bon le bon gis nga ce cuisinier là c'est un Paul Bocuse la wax <laughs> waaw bu la ko toggalee mais yow boroom gëm yàlla bi ñu daal di la koy ñu daal di la koy tere tëj la ci ne la bukk bu ko def waaw kon loolu lay wax nga xam ne dañ lay bànneex yi nga xam ne dafa xaraam dañ la koy dañ la cee tëj tere la ko waaw ak yi nga xam ne dañ koo sib ne bu ko jege waaye ba pare ñu daal di koy teg ay charge waaw yi nga xam ne bakkan daa neex bakkan ñu tere la ko <laughs> waaye gàll la ne la nag del def topp yàlla yi nga xam ne neexut ah bakkan du ko ànd ak moom bakkan neexu ko waaw njaal bi du neex yaa gën a xam ne seen daay bii ñu nekk sawaay nga guddee tëdd ba pare nga nekk ci nelaw ya fa mu gën a neexe ñu ne la jógal ñu ne la jógal julli ci fajar saa yi jógal ci mbàjj mi mel ni mel ni iblis day gën a ëpp mbàjj mi muy gën a nuggo li gën a neex <laughs> ñu ne la jógal mais bakkan bi boo ko toppoon danaan la wuñ jóg koy xaaral tuuti rek boo tax léeg-léeg da tëdd tuuti rek fay réveil bi rek naaj bi yow boo yeewaat takat yow gañawoo dara <laughs> dafa mel ni ci nga tëdd nga jógaat gis naaj bi nag ñàkk nga fajar raw na la loo xam ne ñàkk waxuma la fajar farata bi rek ñaari farat euh, euh, sunna ya ya ngay julli ñoo gën àddina ak li ci biir raw na la hmm? ndax la nelaw yoo xam ne yow ba nga paree sax dañ koo rëccu ne man ba en plus dafa mel nelaw ma dara ndax fi ma tëdd daa mel ni dama koo fay tëdd rek yeewuwaat far bi ma yeewuwaatee ndax cinq heures bi ma tee laa ko laa ko réglé woon de mais li ma fi nelaw entre booboog bi naaj yuy génn comme si du dara xoolal rek <laughs> waaw mooy yooyu xam nga bakkan loolu lay wax xam nga bakkan loolu lay wax loolu bakkan du ko neex waaye da nga koy teg mukallafun waaw nga ñëw sa waay ah, été bi <laughs> mu tombeeg Ramadan quoi ah! yow ca quatre trois heures et demie matin Europe <laughs> oh, yenn coin ca la dog ca la fajar jot ba ni nga xamante ne nii <laughs> déglu ba ni nga xamante ne nii ci la <laughs> vingt une heures trente du soir ci la ci la ci la dog di door a jot waaw mu mekkil ool xiif gi mbar gi mais nga war koo ngar dajjoo di ko def tam waaw mu metti mais diñ ko def waaw waaye mu ne fa iza maata waaye nag bu faatoo istaraha min hala waaye bu faatoo rek yi ñu ko toggoon jëf yépp farata yépp wàcc na ci moom waaw noppalanu ko na ci kenn dootu ko pëgg biir bàmmeelam jógal jullee eh, jeex na kenn dootu ko wax he eh, jógal woor kenn dootu ko wax i eh, aji màkk jot na demal kenn dootu ko wax déedéet jeex na istaraha min hada ba pare wan xalaba mu wëlbatu ko jëm ila ma aada allahu lahu min an-na'im ad-da'im mu jëm ca la ko borom bi dig ci xéewal goy sax ak nooflaay alxaalisa bi nga xam ne dafa sell set wecc minan nuqsaan ci ay ay ay ay wàññeeku wàññeeku loolu moo tax mu mu niru côté ba boo ko xoolee day niroog prison tere la yu bari waaye teg la ay char ni la delli fii mais loolu mooy njaal benn boo demee ba ci day neex nga nekk wallahi innal abraara la fii na'im way ngëm yàlla yi way ñu baax yi ñu ngi ci xëy xéewal waaw mu ne al imaamu al minhaj rahimahullah mu ne kantaa bi moom fa innama min dhalika ma xasala fi dunya ma qillatihi wa takdirihi mu moom kantaa moom fii yonent bay saa saam ne ajjanaa yéeféer la àddina mooy addina bi bànneex yi kese lay topp xam nga moom il court derrière derrière ses bànneex waaw moom ittaxada ilaahahu hawa waaw moom li muy jaamu mooy ay bànneexam taifa abdul dinar gis nañ ko waaw waaw moom abdul dinar la waaw dafa nekk koo xamante ne nii jaamu alal jaamu addina pour satisfaire son son son son son hein hein Euh, euh, le plaisir de son biir et de son pët loolu la ah. plaisir yépp ci loolu la gis nga doomu aadama yi ñaari plaisir yooyu kese lañ am plaisir boobu boo yi ci gën a màgg laa la bëgg wax mooy biir ak pëy jeex na lekk gu neex boo paree accouplé woo ki mel noonu nga koy defee yooyu jeex na mooy bi ci gën a màgg yooyu ci gën a màgg moom nag yéeféer bi moom lam ci am ci àddina loolu ak ak maa xillat yi ak néewam waaw waaw lekk facile nga xam ne amul benn interdit bu mu teg boppam boisson yi day naan lu ko neex sàngara fii nangam ak nii te lool ci biti yi nga foog ne daa neex mais moom ci boppam bu demee ba ci biir da ciy kese mais amatu ci plaisir waaw waaw di mooy yàlla fii di ànd ak ku ko neex di bañ a ànd ak ku ko neex di sëy ku ko neex di ñàkk sëy ku ko neex di njaaloo ku ko neex di ñàkk njaaloo ku ko neex di dem fu ko neex di jël alalam di ko dépenser nu ko neexe di jënd lu ko neex yoonam new ci amul interdit mu ne loolu noonu mu ciy am ak li mu néewee ak ñëkk-ñëkk ya mu kii ya ànd ak moom waaw ndax mbir mi lekk yi àddina lu mu neex neex boo koy door a tàmbali boo demee ba ci biir dootul neex boo commencé suur yëg na affaire bi daal desati naa neex ndeke te yow mbir yi noonu wala ngay lekk lu neex nga jekki fot <laughs> fiiriir yu baax nga dem ba ci biir fot loolu doo ñëkk ñëkk bu nekk ci lu neex la waaw nga nekk ca lu neex nekk ci sa bàndaxal man daa rek genn affaire xew lépp yàqu <laughs> waaw yàqu nga war a recommencer à zéro nga mer so sawaay il a notre nos vacances waaw ngeen ñëw di vacances rek benn mbënd am waaw wala ngeen dem xooloon ngeen météo ñu ne lii far benn tempête jóge fee bu gaay siiwul woon ngeen bëggoon a dem ci plage yi nangam ak nangam ñu tëj plage yi parce que ay vagues yu graaw a am yow jour bi ñuy jeexe mooy jour bi nga war a ñibbi sa xol bi di dagg <laughs> c'est ça des vacances des vacances pluvieuses comme ça alors qu'on est venu chercher le soleil rek tubaab bi saaga rek waxtaan bi rek saaga wal iyaadu billah mooy ñoom façon bànneex yooyu nga fiy am moom lay wax noonu fa ida maata nag gis nga bu deewee saara ila al adabi da'i moom yéeféer bi nga mën yàlla day mujj dem ci mbugal ma nga xam ne mooy sax wa shaqa'il abad ak li nga xam ne mooy torox tànge goo xam ne day sax day sax ta du arrêté ak torox tànge goo xam ne du jeex waaw ak torox tànge boo xamante ne ni du jeex wal iyaazu billah waaw borom bi lii la al imaamu Nawawi te wax na dëgg wallah lii la waaw mooy kon affaire bi gii lii kon mbir mi lii la ñu ne la waaw kay waaw lii la waaw lii mooy affaire bi dëgg-dëgg yéeféer bi nag amul lool moo daal imaam al mu ne boo gisee li yeneen tamit saab saab wax ne ad-dunya de sijnul mu'min mooy prison wu way ngëm yàlla gi mu ne rahimahullah waaw li annahu wax lu mel li imaamu Nawawi wax rahimahullah li annahu mamnu'un min shahawatiha al-muharrama fa ka annahu fi sijn ndax moom dañ koo tere bépp bànneex boo xam ne boroom bi nga xam ne mooy seet lu ko soob ni lii moo xaraam lii moo nagal mu xaraamal ko ay ban lépp bànneex boo xam ne bànneex bu xaraam la mu tere ko ko woo jullit mu ngi mel ni ku nekk ci prison wal kaafiru aksu kantaa yéeféer bi mooy contraire bi fa ka annahu fi jannatin mu ngi mel ni ku nekk ci àjjana waaw allahu akbar am ñeneen ñu ne noo mën nañ ko dégg neneen ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kaafir ñu ne xam nga loolu mooy lan mooy boo comparer def comparaison diggante li nga xamante ne mooy prison mooy way ngëm yàlla bi par rapport ak boo ko comparer la ko yàlla dikk yawmal qiyaam tiyaaba yu mag ya kéewal gu sax ga te sax te du deñ boobu comparé al àddina day mel ni ku nekk ci prison waaw day mel ni ku nekk ci prison waaw moo tax euh, bu waxoon la ne way ngëm yàlla bi ki gënoon ñàkk dañuy indi présenté ki gën a ñàkk ci waa yawmal am ci ki nga xaman ci ci gënoon a ñàkk àddina waaye nag te war a dugg ci li nga xamante ne nii mooy àjjana ñu daal di koy sóob ak sóob fa yusbahu waaw ñu daal di koy sóob ci àjjana benn sóob ne ko nag ah yab na aadam yow doomu aadam bi hal ra'ayta bu'san qat hal marra bika shiddatun qat fa yaqulu la wallah ma marra bi bu'sun qat wala ra'aytu shiddatan qat <laughs> kooku lu ma metti metti xam nga comme boo comparé dundam googu ki gën a la dund te war a dem àjjana dañ koy jël sóob ko biir àjjana ne ko yow doomu yow doomu aadama bi mas ngaa xam tar-tar ak weñ soog bu metti mas ngaa romb ak yooyu mas nga koo dund mu ne mukk ku masuma koo dund waaw kon kooku noonu boo comparé ak même ki neex le ah même ki neex le dund te nekkoon way ngëm yàlla boo comparé li mu doon am àddina ak la ko yàlla dig danaan mais man ci prison laa newoon waaw loolu am ñu ne loolu la waaw waaw kantaan ak jë ajjanaay yéeféer bi wa jannatul kaafir parce que yéeféer bi bànneex bi muy bu bu même bu dee bu éphémère la bu gaaw a jeex la bi muy am àddina fii nga xam ne dina man di lekk lu neex di naan lu neex di voyage bu ko bëggee bu dee am na moyen am ci lu bari loo xam ne way ngën yàlla yu bari amuñu ko loolu boo ko comparé ak mbugalu allaaxira ma ko yàlla dig tawi sax ta du dej kooku kay dalay leer ne kon àddina àllaaxira mooy su mooy prison <laughs> voilà loolu la waaw gis nga lii itam lu lu lu lu lii tamit lu hadis bi di dëggal la di ko yenu tamit keneen bi waaw ku ci nekk ci ñoom ñaar boo comparé lañ la dikk ëllëg bu dee way ngëm yàlla bi comme borom bi nee na atartu li ibadis salihin man de waajalal naa préparer naa sama jaan yi nga xam ne ñooy yu baax yi maa laa aynun raat loo xam ne bët ma su koo ma su kee tegu ma su koo gis wala udunun sami'at nopp ma su koo dégg wala xatara ala qalbi bashar te ma su la ci xolu ah, mbindeef loolu koy xam nga ne kon kon xéewal googale boo ko naree comparer li ko eh, eh, gam-gam leeg bi ne fii da xam ne da nga mais kon man àddina bi man li ma nekk woon lu mu neex neex même bu dee ci palais laa ma sa dund man daanaka prison laa ne woon ah daanaka prison laa ne woon allah loolu kon na yonent bay saa saa mu ne ah ad mu'min wa kaafir kon loolu lëkkaale ba buntu bi tamit leer na kon yow jullit bi loo fi man daam xamal ne yow fii nga nekk bu fi xaar yenn largesse yu rëy yi bu la ko yàlla joxee nag nga jël ko jaamoo ci yàlla waaw bu la ko yàlla joxee nga jël ko jaamoo ci yàlla waaye da nga xam ne ci prison nga nekk waaw moo tax yow du lu la neex ngay def li la yéefari naan non t'es libre puis fais ce que tu veux t'es propriétaire de ton corps en tant que femme t'en fais ce que tu veux ça c'est des kazab léeg yee la koy wax waxkat lu amul yi kazabuuna yi ay menteur lañu li ñuy wax wuute na ak li am waaw yow moomoo dara borom bee la moom borom bi moo leen bind moo leen fi indi ba pare ne leen ngeen jaamu kon nag li neex koo kee moom nga war a nekk mais pas yow li neex sa bakkan te boo demee ba roy topp ko li nga digal da dem ba yow li ko neex moo lay neex bu boobaa ngay man famaa ya baahu yaa baahu wa waaw man li mu bañ moom rasulullah ndax moom la fi borom bi teg muy jëmmal bëgg-bëggu yàlla yi waaye di ñu wan tere tere yàlla yi yàlla tere yàlla yi ngir ñu sori ko yow nag boo demee ba moom lu ko neex mu neex la lu ko naqari naqari ko wala yow lu la naqari naqari ko lu la lu ko ne lu la neex mu neex ko daa fekk yow da ngaa tënk sa bopp ci loolu boo tënkoo ci ngay am itlaq ci la la borom bi jo joyal may la nga joyu nag jeex na amatoo frontière waaw waaw te sax frontière boobu loolu la ciy ëpp ëppal mooy ne frontière mooy am nga ay dëxal mooy charia bi du dañ jëla tënk charia amul kenn fu mu man di tollu ñaan waa ji dépassé na charia moo yéen nag vous êtes des personnes yoo xamante ne charia ci kanta ñu nu nu nous som dans la haqiqa hada qawlu batil loolu waxu neen la ak ñoo xamante ne seen wax sax jarul la tudd baat te xamuñu dara waaw duñu référence ci daraay diine waaw lu dul caaxaan te caaxaan bokkul ci diine waaw bokkul ci diine mooy yow mbir yi gis nga boo ko toppee dëgg-dëgg mbir yi day fuju day mujj nekk loo xam ne day neex mais nag njaal dee du neex waaw te tamit lu mu neex neex neex boo demee ba loolu sax am na am ngay frontière waaw di nga ñëw sa bakkan nga am ñeenti soxna ñu ne la nag fa ngay yem nga naan ah gis naa keneen ku ma bëgg ñu ne la ma ne manoo ko teg naan damay am juróom loolu man nga nekk mooy kon tënk nañ la waaw tënk nañ la waaw wow nekk dañ lay tënk dañ lay tënk affaire yi dañ lay tënk waaw dees lay tënk du lu la neex noonu mooy xew waaw sharia bi moom moo lay tënk waaw li nga xam ne moo neex borom bi loolu ngay doxe boo bëggee am ngërëm mooy àddina loolu la waaw moo tax yu bari mënoo ko def waaw bu dee lekk loo xamante ne dala bëgg yóbbu ci loo xam ne lay yàq nga ne la déet saddu zaria waaw waaw lépp lu lay jëme ci lu xaraam dañ koy tëj lépp lu lay jëme ci lu baax dañ koy ubbi fatxu zaria waaw mooy dafa am ay tënk waaw te ki nekk ci lool kooku moo libre xam nga yéeféer bi naan la tey libre de faire ce que ah génnal ci mbedd mi en démocratie defal lu la neex ah defal lu la neex nga xool est-ce que tu fais ce que tu veux mukk wallahi doo def lu ce que lu bari dañ la koo tere ah ouais c'est la loi qui l'interdit bon yaa ngi nii naan ba màndi bëgg a jël volant ñu ne la mukk dañ la koy tere ah te pourtant nee woon nañ la tey libre ah. de boire lu la neex naanal lu la neex waaye ah ne prends pas le volant est-ce que kon de wax nañ la nga def lu la neex déedéet waaw te loolu yëfi jaam la borom bi nag boo tënkoo ñoom yow da ngay da dalay da da lay tinki après itlaq la lay defal génne la ci taqyid amatoo euh, euh, li nga xamante ne mooy ay restriction mais restriction yooyu mooy yu bari dañ la koy ubbil mais doo génn ci cadre charia manu la nekk waaw manu la nekk sauf que féexum xol bi ngay nekk yow ci àjjana ngay nekk goo xam ne moom la borom bi jokkal ak àjjana gële àjjana ëllëg waaw moom la imal imaam Ibnul Qayyim rahimahullah doon wax àjjana ji moom fii lañ koy commencer mos <laughs> waaw fii nga koy mose tàmbalee dem àllaaxira wallahi loolu mooy dëgg kon nag xadiis baa ñëwoon bii di ñëw inshaa Allah ñu gis xadiisu kan